wa an abi saciidin alxudriy radiya allahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam hijratul muslimi ilaa nisfi ssaaq wala xaraja aw laa junaaxa fiimaa baynahu wa bayna alkacbayn maa kaana asfala mina alkacbayni fahuwa fi nnaar waman jarra izaarahu bataran lam yandur allahu ilayhi rawaahu abu daawud rahimahu allahu ta'aala bi isnaadin saxiix qaala al-imaamu al-xaafidu an-nawawiyu rahimahu allah ginnaaw bi ñu jeexalee ci bunt bi ñu nekk muy ci garab gi di numéro cent dix-neuf baabu sifatu tuulil qamiisi wal kummi wal izaar ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ xadis numéro sept cent quatre-vingt-dix-huit muy xadis bu gudd boobu muy xadis bu gudd boobee nga xam ne mu ne woon wa an Qays ibn Bishr at-Taghlibi an Qays ibn Bishr at-Taghlibi annahu qaala axbarani abi wa kaana jaliisan li Abi Dardaa kon ginnaaw biñ gisee xadis boobu ñu war a gis xadis bi di xadis numéro 799 mu ne wa an abi Sa'id mu ne mu ngi jële ci Abu Sa'id al-Khudri waxoon nañu que ne xadisam dañuy gis radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na izratul muslim mooy làmbaayu suufu nit ki way ngëm yàlla ji ila nisfi saaq buy wàcc bu ko takkee ci ndiggam muy wàcc na dem ba mi mole mooy na yem ci li nga xamante ne nii mooy xaaju yeel bi walla xaraja foofu mooy bi gën waaw mu yem foofu mooy bi gën moo tax mu tàmbalee ko mu ne waaye wala xaraja waaye amul problème waaw aw laa junaaxa amul benn inconvénient amul problème waaw amul benn ngaañ fii ma baynahu wa baynal ka'bayni diggante nii mole bi mooy xaaju yeel bi làmbaay bi dépassé xaaju yeel bi di dem ba àgg ci diggante xaaju yeel bi ak dejoor yi loolu amul problème mooy foofu yépp waaw man na faa man na lool lépp mën naa nekk amul ngaañ amul benn daan bu ko ci sharia di teg waaw waaye nag maa kaana asfala min al ka'bayn lépp nag loo xam ne dafa ñëw nag ba dépassé déjoor yi nag nekk ca suufam fa huwa loolee finnaari mooy wallu làmbaay googee ci sawara waaw te loolu woon nañ ci làmbaay gi lañuy dugal sawara léegi yére bi lan mooy <laughs> la waaji laajoon wala ban ban ban ban bàkkaar la yére bi def mu ne ban waay ne ko ban ban yére borom yére bi nga naan ma lan <laughs> alxadamay ni <laughs> waay tànk ko koy def lañuy la ñuy dugal sawara bu ko yàlla fayee lool bu ko jéggalul waaw <laughs> kon maakaana lépp loo xam ne nekk na asfala min al ka'bayni suufee déjoor yi ñaari déjoor yi fa huwa fi naari loolu ca safar bi jëm waman jarrate képp koo xam ne nag buubal na isaarahu waaw làmbaayam suufam di ko buubal batara ndax réeréelu waaw puukaréew lam yanzurillahu ilayhi yàlla du ko xool jëme ci moom waaw mu ne xadis bi rawahu soloo abu daawuda al imaamu abu daawud as-sijistaaniyu eh, rahmatullahi alayhi kon bi isnaadin ci sanad boo xam ne saxiix bu wér la léegi nag laaj bi mooy ah, est-ce moom doon ko solo ñu ne déedéet al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal daal dina koy solo waaw waaye naka noonu al imaamu Malik daal dina koy solo lu jiitu woon naka noonu daal dina koy solo al imaam Ibn Maaja naka noonu kon al imaamu Ibn Maaja al Qazwiniyu rahmatullahi alayhi al imaamu Abu Daawud rahimahullahu taala mu ngi ko li ci kitaabul libaas baabun fi qadri mawdi'il izaar ah. mu ne haddathana Hafs ibn Umar bu ne ki ñu nettal mooy Hafs ibn Umar di Hafs ibn Umar ibn al-Harith ibn Sakhdara al-Azdi an-Namari Abu Umar al-Basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Shu'batu mu ne ki ñu nettali mooy Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki Abu Bistam amirul mu'minin al-Basri rahimahullahu ta'ala qala al-Ala ibn Abdirrahman moo ko jëlee ci al-Alaa ibn Abdirrahmaan ibn Yaquub al-Huraqiyu Abu Shibl al-Madaniyu rahimahullahu ta'aala an abiihi al-Alaa jëlee ko ci baayam Alaa ibn Abdirrahmaan mooy Abdirrahmaan ibn Yaquub al-Juhaniyu al-Madaniyu rahimahullahu ta'aala moom man annahu qaala mu ne sa'altu Abaa Sa'iid kon kan moo laaj muy Abdirrahmaan di baay al-Alaa moom moo laaj daal Abdurrahman ibn Yaqub al-Juhani moom moo laaj moo ne sa'altu laaj naa Aba Sa'id mu ne sa'altu Aba Sa'id al-Khudri 'an al-izar voilà nee na damaa laaj kon hadis bi ci laaj la jóge mu ne sa'altu damaa laaj Aba Sa'id di Sayyidina Abu Sa'id muy Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Tha'laba ibn Ubayd ibn al-Abjar Khudra ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu wa an abiihi ah bokkoon ci waa Xasraj al-Xudri al-Ansaari radiyallahu anhu dama koo laaj an al-izaar yi ci wàllu làmbaayu suuf nit ki jullit bi bu góor bi qaala mu ne ala al-xabiiri saqatat waaw mu ne sa laaj bii ne ala al-xabiiri saqatat waaw mooy rot na ci koo xam ne xam na masala nii nga ko laaj waaw waaw qaala mu ne ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñeew ko léegi nag alal xabiiri saqatat qultu déedéet qaala lool mooy xam-xam <laughs> sahaaba yi moom xam-xam mooy alquran ak sunna anta ñun moom je pense que bari na ci ñun wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi billah mu ne qaala rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na izratul muslimi ila nisfi saaq wala xaraj aw wala junaha fi ma baynahu wa bayna alka'bayn ma kana asfala min alka'bayn fa huwa fi nnar man jarra izarahu bataran lam yanzur allahu ilayhi allah nii la ko al imaamu abu daawuda daal di solowee allah allah <laughs> waaw ci riwaa imaamu malik bi boobu bi nga xamante ne nii moom la Abdurrahman ibn Yaqub ne damaa laaj Abu Sa'id sa'altu Aba Sa'id an al-izar fa qala ana ukhbiruka bi ilm waaw Allahu akbar ana ukhbiruka bi ilm mu ne ana man ukhbiruka maa lay xabaare bi ilmin teg ko ci xam-xam Allah waaw loolu mooy xam-xamu la Imam Shafi'i doon wax waaw al-ilmu ma qala fihi an-nas haddathana wa ma siwaahu wala fa ma siwaahu fa waswaasu shayaatiini mu ne al ilmu xam-xam ma ne man ash-Shafi'i Muhammad ibn Idris boroom ngiru Shafi'i yi seen sëriñ ma ne maa qaala fiihi an-naasu xam-xam mooy li nga xam ne nit ñi dañ cey wax ne haddathana ñu wóor ñi ñooy toxale di toxale di jële di nett ñu leen di nettali ci ñu wóor jële ci ñu wóor ba mu agsi ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu wax loolooy xam-xam fama waaw lu wuteeg lii nag ñu naan la dañ lay wax ci diine teguwul ci lu ña lu tukkee ci yonente bi saa saam xamal ne loolu xam-xam waaw loolu la bëgg a wax ci wàllu diine ñu ne la ñëw leen dañuy waxtaane xam-xamu diine xam-xamu diine boo xam ne dara lañuy ñuy wax tukkeewul ci rasulillahi sallallahu alayhi ci loo xamante ne al asbaat ak siqaatul asbaat ñoo ko saxal kenn ci moom la jóge mane ne loolu la ak tuddul xam-xam waaw fama siwaahu lu wuteeg diine fa waswaasu shayaatini ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay jax-jaxali shaytaane képp la Allah <laughs> kam kam <laughs> min ndaje muñ tudd diine ndekete yoo buñ doxalee lii imaamu Shafi'i wax rahimahullah laata mooy dëgg dañuy xam ne ndekete yoo waswaasu shayaatiini lañ ñu brasser ba ba ba ba ñu jóg moo tax dañuy jóg du ñu yokkoo tos lu dul xanaa miir ca aji wax ja ak kam bëggoon ñu miir ci moom te teguwut ci dara wal iyaazu billaah <laughs> kon loolu am solo kon hadis baa ngi nii kon mooy lëkkaaleem ak bunt bi ñu nekk di wax sifatu tuulil qamis Ah, meloog guddaayu xamis bi wal kummi ak li nga xamante ne mooy manche wal izaar ak ak yu suuf yi ah mooy lëkkaale buntu bii di wax kon meloy guddaayu xamis yi manche yeeg làmbaayu suuf yeeg catu imaama yi loolu lëkkaaleem mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam fii Seydina Abu Sa'id dañu fi jàngal lu am solo biñ ko laajee ci wàllu isaar neewul noo al isaar mooy eh, lambaay xam na ne laajuñ ko définition liñ koy laaj mooy lan moo ci àtteeb sharia lan la ci yonent bi saa saam àtte ci sol ga mu ne izratul muslim ila nisfi saaq te yonent bi saa saam moom bosam loolu la doon taw lambaayu yonent bi saa saam nisfi saaq la doon doon mooy bi gën moo tax mu tàmbalee ko wax nañ ko sànq mii mole waaw allah wala xaraja amul nag problème aw wala junaha fi ma baynahu wa bayna alka'bayn lool dañu woy wan alqadrul aljawaz fàttalaku lal imam alhafid na hajar rahimahullah doon wax te ñu waxoon ko hadith six cent seize di naan bu jullit bu góor dafa am ñaari li dafa am ñaari xaal waaw boo xamante ne nii nisfu saax ak diggante nisfu saax mooy mii mole xaaju yeel ak diggante xaaju yeel ba ci kambay nii foofu yëpp lool lil jawaaz nit ki ba foofu mooy euh, lambaaya man nay wàcc diggante boobu ba ci déjoor yi waaye bu mu ko dépassé mu am beneen xaal boo xamante ne mooy mu dépassé ko te loolu nag finnaari lool safar la jëm loolu dafa xaram ci ñi nga xam ne dañoo jàpp ne xaraamu xaraam la xaram xaram voilà mooy dafa xaram waaye bu dee ñi nga xam ne jàpp na bu dee waaj da koo def ngir rëy rëy lu ñoom imaamu Nawawi nii rahmatullah alayhi mooy booba lay nekk xaraam sinon dañ koo sib ndax mu ngay dépassé loo xam ne yonent way saa saam neewoon na bu ñu ko dépassé waaw kon nag loolu la sauf que ñoom waxoon nañ lañ ko tënk ba paran ji moo tax euh, euh, rëy rëylu te comme que waa ji bu dee da ko da koo dépassé te defu ko ngir rëy rëylu ñu ne garaawul waaye waxoon nañ la wax jooju insha allahu taala ñun ni ñu gise masala bi mooy loolu gënu la dëgër wallahu taala alam kon yonent bi saa salaam wan ñu fi izratul muslimi ila nisfi saq boo ko jëlee sa digg muy wàcc ah ca mii mole ba foofu mooy bi gën wala xaraj amul problème aw wala junaaxa amul benn ngaañ waaw benn daan du ko am diggante fii ma baynahu wa baynal ka'bayni diggante euh, mii mole bi mooy xaaju yeel bi ak li nga xamante ne euh, euh, bay ma baynahu wa baynal ka'bayni ak diggante ñaari dejoor yi waaw léegi mu leeral lu fi woo xam ne hadith yi yii gisoon nañ ko romboon nañ ko ma kaana asfala minal ka'bayni fa huwa waaw lii lépp lëkkaale buntu bi dafa leer mooy kon en tout cas tere gu ñu tere di sol loo xam ne day dépasser li nga xam ne mooy Eh, déjjoor yi léegi nag eh, bañ ko teree waaju ko def lan la da mbir ma day xaraam si moom wala dañu ko sit loolu day dellu ci waxu ñoom imaamu Nawawi ñoom ñi def teqantal rahmatullah alayhi waa jumhur waaye bu dee ci waxu ñeneen ñi moom simple na ku fi dépassé ka bay ni loolu moom day nekk loo xam ne lu xaraam la ndax fi yi te borom bi yonent bi saa saam da ko eh, lëkkaale ak li nga xam ne mooy tëkku ak bugal moo xam ne moom la dik Eh, képp koo xamante ne noon nga def ci biir sawara ah te waxoon nañ la waxu Mawlana Ibn Abbas radiyallahu taala anhuma ni ñuy xame bàkkaar bu mag bépp bàkkaar boo xam ne daa am laanu dañ cee am am yàlla wala am sànj wala looy wala dees nañ mbugal wala moo xam sànj mi ci àddina wala laaxira wala yàlla mere na yonent ba lay saa saa mere na yooyu yëpp ay kii la moo xamante ne nii day wane ne lii nii dafa bàkkaar bu mag la waaw mu ne wawan jarra isaarahu ba léegi lëkkaale ma suñu buntu bi de képp ku buubal ay yéeram muy traîner bàyyi ko muy traîner sol yére boo xam ne muy buubu foo jaar ah mu buubu foofu yépp basaran ngir rëy rëylu ah cëy sëriñ <laughs> waaw wala cëy sawaay waaw loolu la ciy seet kooku moom non seulement li mu def moom yemul ci xaram kese mais yàlla di koo jippi ba moo tax lam yanzurillahu ilayhi yàlla du ko xool waaw lii bu dee ñoom Imaam An-Nawawi rahmatullah dañ naan la lii moo moo moo tënk li ci kaw <laughs> mais bu dee ñeneen dañ naan déedéet lii day yokku rek day wane ne bii moo gën a garaaw ku wàccee ci suufu Kaaba yi def nga lu xaraam waaw sauf que fi muy gën dee garaaw mooy ba pare yow nga dolli ci defoo yemoo ci lu xaraam lool rek nga ciy def tegaat ci leneen lu xaraam loo xam ne ci feebaru xol la mooy ëgg rëy waaw loolu da koo gën a daal di xar mi karaw képp waaye fekkoon na xar mi am karaw mooy defoon nga lu xaram ba pare waaw moom def nga lu xaram lu leer moom ba nga dépassé kaaba déjjoor yi moom waaw léegi nag moom boo ci tegee basaran moom daa gën pat daa gën a tee waaw te loolu waxoon nañ la loolu lañ gis te fàttali nañ ko léegi wallahu taala alam léegi yeneen jàngat ñu mën a am ci lu gàtt ci hadis bi mooy dañuy gis euh, euh, euh, ci hadith bi nii biñ gisee taxriij bi que ne kon ndekete njàngale Seyna Abu Sa'id bi ci laaj la jóge lool dañuy wan ne kon laaj ak tontu daa nekk bunt boo xam ne bu rëy la ci wàllu njàng ci wàllu xam-xam waaw te tamit am na <laughs> benn mbir bu <laughs> suñu sëriñ radiyallahu anhu doon wax doon dénoncer wax na dëgg waxati na dëgg mooy waxi caaxaan moom loolu waxu caaxaan la waaw billahi waxu caaxaan la mu ne li nga xam ne moom lañ xew boo commencé xew léegi ñenn ñi di ko naxe ñenn ñi quoi mooy ñenn ñi nga xam ne dañuy wax ci diine di ko naxe ñenn ñi wala nga ne rek yenn sëriñ si waxuma sëriñu barkeelu sëriñu barkeelu moom daa jàngalewul sax <laughs> moom daa moom yool da dul affaire am sax parce que da koo manul lu bari da koo manul am na nag ñu ko ci man waaw teg njàngale mi fee di dëkk barkeelu loolu nag du seen du seen du seen du waaw du li ñu war a taxawee mais ñu bari ci sëriñu barkeelu yi ma ne loolu dañ koo xamul sax waaw te nag faqidu shay'i la yu'tihi ku ñàkk dara du ko joxe waaw léegi day day day daa day day magu gaa yi rek te comme que tamit euh, taalibe yi foofu la toll mooy xam-xam taxu leen a jóg waaw ku leen di ñaanal mooy tax barkeelu la pour barkeelu la il est te pour ñuy barkeelu ci moom xam-xam taxu leen a jóg yooyu taxu leen a jóg ak cell te taxu leen a jóg mooy seen affaire àddina ak ku leen assuré àllaxira te duñ jaamu yàlla loolu lañ bëgg waaw waaw gis nga himam yu suufe yooyu as-safila waaw léegi nag moo taxit ah ku nekk rek comme que inna inna li kulli imrin ma nawa la yéene ah borom bi du paale ñoog <laughs> sëriñu barkeelu rek <laughs> aywa <laughs> voilà mu ngi noonu suñu ala la fay yàqoo dong waaw loo xam ne manoon nañoo jariñ buñ ko defoon feneen ñu koy jox waaw moom muy defar mbirum te jariñuñu dara ci wàllu diine waaw buñ ñëwee nag di nax suñu bopp nag. di daanu daanu loog yoo xamante ne cinéma lay gën a niru waaye euh, euh, nekkul loo xam ne sax lu dëggu la wal iyaazu billah waaw di taggaateeg di wax lu nekk moo def lii te deful dara waaw lépp nag base ko tey gént yoo xam ne iblis bu la xamee noonu day ñëw sax di la wan ay gént waaw di la gën dagg loo ci ko nga xam ne ne fekk yaa ngi dagg ci ki yow doo jaamu yàlla te loolu la bëgg bon di la wan ay gént yoo xam ne moo la ciy feeñu moom iblis yor forme waajoojee <laughs> ndax caaxaankat la Iblis day mën a jël li nga xam ne mooy formam nu mu gën a gaawe <laughs> waaw di la gën a pëtëxal suruxal nag ci gëm ga nga am ci moom ak dagg da nga dagg ci moom waaw te lépp di ay caaxaan waaw mooy dara du ci dem ci yàlla te lu jëmut ci yàlla caaxaan la waaw kon mooy euh, mu ne sëriñ <laughs> mooy wax ci waxu caaxaan bi nga xam ne nit ki de moom daal daa mel ni léegi kon nit war a toog ci barabu jàngale koo xam dañ fay jàngale diine nit am fa laaj waru la laaj daal boo gisee ñu laaj <laughs> am ku laaj nga dégg ñu naan laaj wax ci diine daa sensible <laughs> wax ci diine daa nekk loo xamante ne nii <laughs> waaw ah képp ku ñu laaj da war a bàyyi ba dem sa kër xoolaat téere yi bu baax ba mu leer nga door a tontu moo kooku dalay magu kese daa fekk xamul dara mo loolu mooy la xoola xoola Seydina Abu Saïd radiyallahu anhu est-ce que bi ñu ko laajee sa waay ah, dañ koo laaj de Abdurrahman de moo ko laaj ibn Yaqub al Abu Shibl al-Madani rahimahullah nee na sa'altu Aba Saïd an al-izar mu ne qaala gis nga xam dafa fenk lan moo gën a yomb yow bu dee xamoo da ngay jàngale wala da ngaa ñëw conférence ñu laaj la xamoo nga ne xaw ma rajo bi fépp ci yem nga ne xaw rajo bi moom léeg-léeg c'est plus simple gars yi bu dee lu ñuy lu ñuy def direct waaw day ñëw dajale euh, euh, kii question yi waa ji toppatoo euh, préparer question réponse yi après ñu ñëw waa ji di ko laaj muy ton loolu waaw baax na waaye li ñu mën a wax mooy yow loo xam ne direct la nga ne kenn du fi laaj <laughs> waa kon daal mooy taalibe yi daal buñ amee seen laaj daal ci lu leen jaaxal ci wàllu diine kenn du ko laaj ay waay mooy amuñu droit ñoom amul laaj léegi ñu tontu leen léegi loolu mënu la am gars yi bëgg laa jublu nag affaire bi noonu la. ba pare nag ñun ñi jàpp ne voilà borom xam-xam bu mag la déedéet ban na nekk boroom xam-xam loolu mooy dañ <laughs> nag loolu mooy norme li jaadu waaw loolu mooy li nga xam ne mooy li jaadu waaw. nit buñ la laajee ji diine ma ne da ngaa xamul kese li junoon a yomb nga ne xaw ma loolu képp la. léegi man ngaa xaar nag ah boo bëggee soit nga laaj keneen wala nga xaar bu ma ko gëstoo ma wax la waaw kay loolu moo gën a nekk eh, ñu laaj la nga ne xamoo lu eh, imaamu Maalik doon na wax nisful ilmi la adri waaw xaaju xam-xam mooy luñ la laajee loo xamul nga ne xaw ma lool ci xam-xam la bokk waaw ndee bi yonent bi alayhi salaam la hadis ba di wax ne bañ ko laajee man ban ban suuf pàkk moo gën a euh, sell ci kaw suuf moom la yàlla gën a bëgg ahabbul biqa'a ila Allah mu ne ah xaw ma ne xaaral ma laaj Jibril alayhi salaam waaw yorenti waaye saa saa wax loolu ñun ñu bëgg bu ñu toogee comme que dañoo dañoo rëy wal iyaazu billah yal nañu yàlla setal xamuñu nañ ne xamuñu mais comme que gars masala yu terre à terre lañ leen di laaj. léeg-léeg du ñu ko xam te loolu bés bu ñu essayé aventure wu essayé te gaay comme que ay objecteurs de conscience la gaay la yoo xam dañu muus <laughs> xam nañ gaay bu baax du ñu aventure wu bu boobaa seen way mooy fay waaw mo léegi moo gën ci ñoom sax aventure wu ci diine moom mooy la imaamu Maalik doon wax rahmatullah bu ñu la laajee ci diine na nga jël àjjana teg sa ndejoor jël safara teg sa càmmoñ waaw nga tànn bu la ci neex nga dugg mooy lan bu dee xam nga liñ la laaj ci diine mu leer nga xam tegtali mu leer ci alquran ak sunna nga tontu mooy tànn nga àjjana bu dee nag xamoo ba pare ngay tatone waaw di aventure wu même boo dajee dëgg mooy tànn nga sa wara ndax danga nga doon tatone te diine kenn bi ci wax ay tâtonnement lu dul comme li Ibn Mas'ud defoon keroog te ñu waxoon ko jotaay bii weesu ne man li ngeen ma laaj nii jëlewuma ci dara ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi nag moom boroom xam-xam la ndax mujtahid la am na. capacité génn ay texte ay ay atte ci alquran ak sunna mu nekk ci loolu laay xool li ma jot a xam tontu ci ba xam di ñaan yàlla mu dëppaale waaw gis nga kook ni mu leerale affaire yi ba waa xam ne nekku fi di leen wax loo xam ne nit ñi dañuy jàpp ne lii yore saa sala ma ko wax wala lii mooy kii voilà mooy affaire camouflage yooyu bax lan ngir garder sa notoriété boo xamante ne jariñoon dara leen nga yee waaw wal iyaazu billah loolu ay naxaate la ay xam laaj ci diine daa sensible waaw <laughs> di ko naxe ñenn ñi sawaay ba pare ñu naan boroom boroom ta boroom xam-xam la fan la nekk boroom xam-xam kooku du boroom xam-xam ah waaw bu ngeen nangoo mu leen di nax nag ngeen def ko waaw loolu ay naxaatem ay naxa ay naxa sa xandang la comme <laughs> <laughs> waaw waaw ay naxa sa xandang la non non ça wala noonu la ah, waaw loolu la ay nax ay nax mbaay la ah. waaw loo xamul daal nga ne xaw ma il imaam Abu Sa'id ngi dañ koo laaj mu ne alal xabiir yi leneen luñ ciy jànge dañu ngi xamee ne mooy nit buñ la laajee loo xam ne maîtriser nga ko tahqiq nga ko nga wax wax ju nii te jubluwoo ci puukare sa bopp loolu puukare wu ak rëy rëylu loolu dara newu ci waaw mooy alal xabiiri saqata ana uxbiruka bi ilm maa lay nettali ci xam-xam alal xabiiri saqata rot na ci nopp sa laaj bi ki nga xamante xam masala bii la saqatat ci la rot waaw loolu du rëy rëy lu du puukare du dara bu dee ne waaja liñ doon wax ci jotaay bi ñu weesu mbiru yéene la waaw bu dee ne waa ji euh, euh, rëy rëy loo ko tax a jóg waaw kooku moom mooy xat batala amalo yàqu na waaw waaye bu dee du rëy rëylu waaye it xamal ki lay laaj que ne doo n'importe loolu dafa am solo parce nit ñi léeg-léeg ah dañuy bëgg a ñëw jàppe la comme n'importe qui alors que yow xam-xam bi dalaa jaraloon loo xam ne ñii ñu nga xam ne moom la ñuy déglu léegi ka topp ñoom jaralu leen ko waaw ñu bëgg laa jël nag mel ni yaw daal benn waaju tax taxaw xamul dara wala ku jàppe la ab benn sagar nga xamal leen sa bopp tamit loolu dafa am solo léeg-léeg ba bañu bañ a ba ñu bañ a waru c'est pas pour yëkkati sa bopp non c'est pour jariñ leen ñoom ak tamit wane li nga xam ne fa amma wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ndaal sa xéewalu borom bi nga xam ne moom la la defal muy xam-xam bi nga xam ne moom la la ràng dee ko nettale dee ko waxtaane nga xamal nit ñi ne li ngeen soxla mu ngi ci waaw bu ko defee ñu bañ a dem ci keneen koo xamante ne ndeke maîtriser wu ko surtout bu dee xam nga ne waa ji ñamuy dem xamuñu ko buñ la ko waxee nga ne alal xabiiri saqata wàcc na nag sa laaj bi nag teg nga ko nag ci nopp koo xamante ni ku tàqiq mbir mi la ku xam masala maa ngi waaw te yow itam boo xasee wax loolu liñ ciy jànge wax nañ la ko sànq mooy xam-xam mooy li imaamu Shafi'i wax waaw waxu yonent bi sallallahu alayhi mooy xam-xam bu fi ñëw nit di la laaj atte diine nga naan ko je pense que je nangam ak nangam xatta boo ne imaamu Malik nee na imaamu Malik waxam daa am fu mu tegu ci diine waaw daa am fu mu tegu nekkul wax joo xam ne ah, Malik daal rahimahullah moo toog al imaam rek xalaat rek ne lii la war a doon déedéet ñoom dañoo ragaloon yàlla waaw baax na ba ñu ci xamul waxu yonent bi sallallahu alayhi dañuy taxawandi lu bari waaw. wala ñu def qiyaas boo xamante ni ci dañu koy teg ci njàngalem yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye duñu waxee rek seen xalaat noonu di dem kon nag alal xadiiri saqatat waaw kon loolu lu ama am solo la muy kon buntu laaj ak tontu loolu bu ñu ko fowe te tamit bu ñu dégg ñi nga xam ne ay kat lañ jàpp ne daal moom laaj daal amu fi waaw moom daal moom daal dañuy def njàngale boo paree nga dem seen yoon waaw bu la neexee kenn waxu la loolu bu ko def mais xamalal nit ñi ne lii mais bëgg xam ne lii xam laaj daa to euh, laajal tontu euh, tontu ci diine daa sensible nangam ak nangam loolu taalibe bi day jàpp ne kon képp keneen koo xam ne bañ koy laaj muy tontu ci saa ñu naan koog day xaru waaw kooku li muy def wóorul parce que dégg naa Serigne Diw di wax alors que Serigne Diw moomu moo xamul dara dem leen nax képp lii cosaan yonent way saa saam ñaata xadiis yi ñu ñëw laaj ko mu tontu ci saa ñoom Seydina Abu Hurayra taalibe yonent bi saa saam saxaaba yi ñaata lañ fi gis ay hadith yoo xam ne ñoo bii ñu jóge ba Seydina Abu Sa'id laaj leen ñu tontu ci saa fan nga gis ñu laaj leen ñu ne leen ñu ne ah non da dem nag ba kii soit bu ko defee ndax laaj ci diine daa sensible mukk waaw <laughs> waaw <laughs> daa sensible allahu akbar <laughs> loolu waaye loolu moom waxi na xaatekat la. yal na bu ñu yàlla boole ci nii naxaatekat ñii suñu nga xam ne moom la ñuy naax wallahu taala aalam kon al imaam al haafiz an-Nawawi